xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille cent trois téemé euh, junne ak téeméer ak ñett mu ne woon wa an abi abdillah bilal ibn rabah hir radiyallahu anhu mu'adhdhin rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam annahu qala annahu ata rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li yu'dhinahu bi salati al-ghada gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna moo doon xadis bu mujj tey ñu war a gis chapitre bu bees comme niñ ko waxe woon di wax ba léegi ci wàllu rak'atay sunnatul fajr ñaari rakkaay yi nga xam ne ñooy yu fajar yi ñuy julli laata ñaari rakkaay suba yu farata yi buntu bii nag ginnaaw bi nga xam ne <coughs> kon ci lañ jóge ci bunt bii ñu génn di wane ak insistance am di ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal bi Euh, feddalee li nga xamante ne mooy nekkuk sunnaam wa Maliki rahmatullah di ko woowe raxiba yi te lool ci ay xadiis la ñëw voilà du moo bu ñu créé noonu rek toog ne lii daal nañ wax raxiba gis nañ xadiis yi ci musnad imaam Ahmad ci jotaay bi ñu génn jële ko ci Mawlana Ibn Umar radiyallahu anil jamii <coughs> ginnaaw bi ñu gisee loolu feddale ko sunniyati ñaari rakk yooyee tey nag ñuy wax mu ñëw nag di ñu sumpal beneen buntu ngir wan ñu ñaari ràkkawe ngir seen njariñ ba léegi léegi nan lañ koy defe waaw dañ koy guddal wala dañ koy gàttal mu ne la baabu tax fii rakaatayil fajr bunt bii dama koo samp ngir wan la di jële ci xadiis yonent bi alayhi salaam ak jëfalinam loo xamante ne ay xadiisam luy wane ne moom da ko doon woyofal kon nag ñun mënuñu lu dul def li mu defoon mooy di ko woyofal te loolu mooy yàlla yoonal waaw kon baabu buntu tax fii fii woyofal rakaatayil fajri ñaari rakkaay fajar wa bayaani waaye bunt bi di leeral waaw buñ ko woyofalee kon lu ma ciy jàng ndax kat julli moom ku ne julli xanaa di nga tari waa lu may tari mu ne wa bayaani di leeral maa yuqra'u fiihimaa ana lan la ñuy jàng ci biir ñaari rakka yooyu waaw nga détails yi ndax dafa am solo <coughs> waaw waaye waaw heure bu ma neex laa koy julli mu ne wa bayaani waqtiha di leeralaale waxtoom ñaari rakkaay fajar yooyu est ce naa toog <coughs> mais bon attends man daal sawaay il deux heures du matin fajar bi c'est six heures du matin wala sept heures et demie léegi bon comme que euh, lii damaa gëmmentu damaa war a tëddi xaaral ma julli ñaari rakka yi nga xam ne sunna la du farata yu fajar yi ma ma ma ngaa koo anticiper dawal ko bu ma ko jullee nga xam ne man damay sama réveil dama koy def ca <coughs> heure ba di jeex fajar nga di jeex bu ko defee damay jóg rek julli fajar waaw def cinq minutes bu ma jógee bon euh, dugg ci toilette yi génn jàpp kii bala may ñëw deux minutes trois minutes def ci bu ko defee ma julli sama fajar man sama sama suba sama farataay suba mu jeex quoi est-ce naa nekk <laughs> loolu mooy looloo waral ah, wala boog mën naa ne bon laata. fajar gi di xar tuuti man daal damaa naatee du liggéey mais fajar gi des na te comme que baax na dallu tuuti bon xaaral ma anticiper laata fajar gi di xar di jot ma julli ñaari rakkaay fajar yi daal dem te di léegi bu noddukat bi noddee bu ma déggee nodd bi moom de façon fii noddu yee ma yee waaw man Ndakaaru gii wala Njurbel gii ma nekk moom wala Kumpentum gii nodd yi masha Allah na lool fii ci géejawaay boo defee moom de façon ñoo ma bu ma ko rek. après bon ma jóg waajal après doxa dox ca jàkka ja bu may dem fekk bu may jàpp ak yooyu fekk ñoom dawal nañ def nañ seen ñaari rakkaay fajar après man mu ñëw rek fekk imam bi julli wala mu ne allah akbar ma àndi ci <coughs> est-ce que loolu mën naa nekk wala il faut boog damay xaar ba fajar gi xar ba pare ma door a julli ñaari rakkaay fajar yi laata may julli ñaari rakka yi nga xam ne ñooy yu suba yu farata yi léegi loolu lay leeral ci ñetteel position tarjama bi mooy ni mu tudde bunt bi ñetti mbir lay leeral mooy baabu taxfiifi rakatay fajr première information première chose bu mu war a lijjanti lu njëkk mooy woyofal wax na la àtte bi mooy woyofal waaw lii léegi nag lan mooy leeral loolu parce kat diine ak foo man di toll amul diw daa wax kese ku dut yonent bi alay salaam say wax dañoo soxla muy dellu ci ay waxam ak alquran waaw loolu kenn ci génnul amul exception amul kenn kenn kenn kenn koo xamante ne nii yàlla bind na ko ci lislaam nii ginnaaw yonent bi alayhi salaam koo xam ne moom dañ naan moom bu xasee wax rek jeex na amatul xalaat amatul xool est ce que wax fan tegu ci alquran wala fan la tegu ci sunna loolu yàlla bindu ko yàlla bindu ko bu amoon kenn kum ciy bind wala ñenn mooy saxaaba yi lay doon te ñoom sax amuñu loolu waaw xulafaa ur raashiduna radiyallahu anhum amuñu sax loolu yàlla tere nag nga may wax da leen bindeef ci seen gannaaw <coughs> waaw <coughs> du ñu ne Seydina Abu Bakar wax na rek après ñu kon baax na saa ñu xool sax wax jooju est ci alquran fan la tegu wala nag même bu dee xam nañ ne ay waxam ci lay dellu mais seet boobu kenn manu koo tere kenn waaw <coughs> bu dee nag muqallid nga yow da ngay am ko doo ko koy koy koy koy koy koo xamante ne yow amoo bagage yu seet waaw yow doo toppal kenn kooku moom lu mu wax ku wóor te ragal yàlla tam xam-xam waaw baax na moom lu mu def nga def parce que amoo possibilité la muy wax ak fa teg ay waxam nga fay dem di xool manoo yow loolu lañ la wax foofu nga toll waaye nag ku tollul foofu dépassé foofu kenn manu koo nekk ci ki nga xam ne àggul foofu ne ko defal ni kee déedéet borom bi bu la joxee ay gët sa kër ngay xool sa joxula ay gët ba pare ay ay yeux waaw donner des des yeux ba pare ngir ngay gëm non ngir ngay gis di xam fi ngay jaar leeru xam-xam nag mooy mooy mooy mooy moo lay man nga xool mën a gis waaw ba képp kenn ku wax nga ay waxam nga mën a xam fan la tegoo fu mu teguwut waaw bu dee xamoo ko obligé woo xam lépp boo xamul man ngaa laaj fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen waa alquran waa sikkar su mag si bu dee ne xamu ngeen waaye li ma jot a xam moom mu leer kenn ñëw def lu wuuteeg loolu ba pare mu bëgg maa gëmloo ne garaawul noo yow yow najal li nga xam déedéet laakin alim tuju laay indiwaat <laughs> waaw ja Bamba waaye nii saw fa mi ma ne <laughs> li laakin waaye man alimtu xam na <laughs> lu mën a xew daal borom bi ma defee lii eh, question bii nga xam ne moo ñu concerné wala mbir masala mi yàlla may na ma ci leer muy xam-xam waaye xam naa sawaay léegi lan ngeen bëgg sama xam-xam boobu du ma jariñ ah, kay waa ilmi sama xam-xam boobu nag saw fa yan faw nii xilfim na maa jariñ nag waaw képp nag ku yàlla jox leer ngay xullee ñu xamul dara di fexe yow nga toog ci sa torche nekk ci lëndëm géeg ñoom yaa ko def sa bopp boo mbëkkee poto waaw jullootoo sa affaire la yaa ko tey waaw <laughs> yaa ko tey sawaay <laughs> waaw yow yàlla may na la loo nit loo ñi nga xam ne ñoom amuñu loolu ne la léegi fayal sa bos fayal fayal fay nga fay di mbëkk ay ay kii comme ñoom rës waaw mooy eh, di topp koo xam ne li muy wax teguut ci dara dañuy def rek di tëñëx tëñëx waaw loolu doo ko def <laughs> kon loolu moo tax imaam di leeral rek bu nee tax fiif woyofal waaye eh, fan la tegu <laughs> baabu tax fiifi rakaatayil faj ak lañ ciy jàng deuxième position ñaareelu mbir wa bayaani waqtiha ak leeral ba mu waxtoom la kon al imaam nag rahimahullah fii indiwu fi ay laaya ci kanam bunt bi mu ngi fi indi xadiis yi nga xam ne moom la commencé mooy mille cent quatre jeexale ko xadiis mille cent neuf euh, muy six xadiis six xadiis la fi indi muy commencé xadiis sayyidatu Aisha as-Siddiqatu bint as-Siddiq taala anha wa ardaaha fay wala ma ba ah non dama laa bëggoon a laaj rek Sayyidatu ba Aisha ñaata xadiis la solo yow loolu nan naa koy xam yow itam ah lii nag vraiment mooy fekk gaynde buy lu nopp lu nag wëree laa gëru ko nag <laughs> ah! naa ne woo ci xam-xam bi saway <laughs> ba ba loolu daal euh, man minimiser wu ma jàpp ma ne fii mën a waroo ko xam <laughs> non lu tax waroo ko xam <laughs> vingt deux dix jàppal lool vingt deux dix mooy deux mille deux cent dix hadis la la la la la solo bokk ci muksiruna yi comme niñ la ko waxoon wal muksiruna li imaamu Suyuti wax rahimahullah ah fi riwayatil asar abu hurayrata yalihi ibnu umar wa anasun wal bahru kal xudri wa jabirun wa zawjatu nabi mooy sayyidatu aisha mi radiyallahu anha vingt-deux dix deux deux dix deux <laughs> waaw zéro boo commencé ci côté arabe bi loolu war naa mën yomb mooy sa ndijoor ngay commencé mooy booy compter zéro ngay zéro mooy chiffre bi deux nga répété waat deux bi ñaari yoon am nga lim solo zéro waaw plus un plus deux plus deux deux mille deux cent dix deux mille deux cent dix kon al imam sayyidatu Aisha radiyallahu anha lay indi xadiisam bi nga xam ne moom lay indi fi muy xadiis kon mille cent quatre mu ne an aishata radi allahu taala anha anna annabiya sala allahu alayhi wasallama kaana yusalli rakcatayni xafifatayni bayna annidaai waliqaama bayna annidaai waliqaamati min salaati alsubh muttafaqun alayhi wa fi riwayatin lahuma yusalli rak'atay al-fajri fa yukhaffifuhumaa hattaa qul hal qara'a fiihimaa bi ummi al-qur'aan wa fii riwaayatin li muslimin rahimahullah kaana yusalli rak'atay al-fajri idaa sami'a al-adhaana wa yukhaffifuhumaa wa fii riwaayatin idaa tala'a al-fajru qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu andil ñu dugg ci leeral ni mu tudde buntu bi muy hadis bi mu daan Aïshata mu ngi jële ci suñu Aïsha radiyallahu anha anna nabiyya kana yonente salaam kaana nekkoon na yusalli doon julli rak'atayni ñaari rak'a xafiifatayni yoo xam ne yu woyof lañu ñaari wooyee bayna nidaa'i diggante nodd gi wal iqaama ak bu ñuy taxawal waaw diggante boobu ci la doon julli ñaari rak'a yu woyof min salaati subhi mais taxawal lan ak noddu lan mu ne julli suba waaw moom lañ doon noddal te moom la ñu iqaamal diggante ñaar yooyu hmm? mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam al-Hafiz al-Bukhari naka noonu al imaam Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu ne wa fii riwaayatin lahuma am na neneen luñ solo waaye hadis bi yoo xam ne ñeel na leen ñoom ñaar muy ñaari imaam yi ñox léegi foofu Sayyidina Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu da doon nekk yu salli rak'atayil fajri doon na julli ñaari rakkaay fajar yi mooy yu sunna yi fa yuxaffifuhumaa mu woyofal leen hatta aqula ba man mbete ma wax ne man Aïsha naan waaw hal qara'a fiihimaa bi ummil qur'aan mais yéen a sallam jàng na uh, uh, ndayu mooy <laughs> na Faatiha waaw woyofal na rakka yi de mais kii est-ce sax rakka bu rakka bu ci nekk sax est-ce que tari na ci faatiha loolu dama ko doon posé wu question mu ne wa fii riwaayatin li muslim am na boo xam ne nag imaamu muslim abul husayni rahmatullah alayhi moom moo ko ka mu nekk foofu sayyidatu Aisha radhiyallahu anha dane kaana yusalli rak'atayil fajri nekkoon na saxoon doon dappetoo doon julli ñaari rakkaay fajar ida waxtu waango deux voilà <laughs> deekil ba nga xam ne ci la doon déggal adana noddu gi waaw noddu gi wa yuxaffifuhuma bu ñuy nag di leen julli mu daal di leen woyofal mu ne wa fii riwaaya am na sax neneen lu ñu ko solowaat beneen ida tala al fajr mooy da doon julli ñaari ràkka yi bu dee fajar gi xar na kon nii mooy riwaayaat yi nga xam ne moom la al imaamu abul abou zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi daal di indi fi léegi nag euh, gis nga kon riwaay yi ni mu bare hmm? andi na bu njëkk bi teg ci beneen riwaay boo xam ne ñaari yooyu yëpp muttafaqun alayhi yeneen yi nga xam ne moom la mujje mu indi bu imaam Muslim ak beneen léegi laaj bu njëkk bi premier mille cent quatre bi gi njëkk gis waaw loolu moom est ñaari imaam yi kese ñoom ñoo ko solo ñu ne la déedéet Ah, wéetuwuñ ci al imaamu ahmad ibnu muhammad solo woon na ko noonu waa ashaabu sunani al arbaa ñoom ñépp daal dinañ koy solo siwa ibnu maaja ay tur nga jàpp al imaam abu daawuda solo na al imaamu tirmidiyu na noonu al imaamu eh, an-nasaa'i mais al imaam ibnu maaja indiwul al imaamu hmm? léegi ñu xool ni nga xamante ne noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullah eh, daal di indi hmm? allah mu ngoon di hadis numéro cent dix-neuf hadith numéro six cent dix-neuf ci la indi lii léegi mu ne kitaabul azaan baabul azaan ba'dal fajr mu ne haddasanaa hmm? mu ne haddasanaa nettali nañu moom al imaam al Buxaari rahimahullah Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammaad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi rahmatullah alayhi al-Ahwal rahmatullah alayhi gane addina la 130 génn addina la 218 rahmatullah alayhi qala sëriñ la woon ñoom imam Ahmad rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Shayban mu ne nettali nañu Shayban di Shayban ibn Abdirrahman at-Tamimi mawlahum an-Nahawi Abu Muawiya al-Basri al-Kufi al-Mu'addib rahimahullah génn addina la 164 rahmatullah alayhi moom Shayban Eh? Eh, rahmatullah alayhi an Yahya moo ko jëlee ci Yahya di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil eh, rahimahullah Abu Nasr at-Ta'i mawlahum al-Basri al-Yamami rahmatullahi alayhi génn àddina la 129 rahmatullahi alayhi an Abi Salama moo ko jëlee ci Abu Salama ibn Abdirrahman ibn Awf ibn Abd Awf ibn al-Harith ibn Zuhrata ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri al-Madani si woon ci Abu Salama waxoon nañ la turam ñenn ñi dañ cee dañ cee wute ñeen ñu ne Abdallah la tuddoon ah eh, eh, eh, ñeneen ñi ne non non non non ne non non non daal mooy nii la woon Abu Salama la tuddoon waaw kon loolu euh, moom nag muy génn àddina am na ñu ne la 93 am ñu ne 94 am na sax ñu ne 104. Euh, am ñu wax wax yu wute yu wute gi wallahu taala alam an aishata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 annaha qaalat kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atayni xafiifatayni bayna an-nidaa'i wal iqaama min salaati subh mu ngi nii nii la ko woon de kaana al-imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi alayhi ah, moom mu ngi ko di kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu istihbaabi rak'atay sunnatil fajr mu ne wa haddathanaa Muhammad ibnul Muthannaa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 as-Sulamiyu mawlaahum Abu Amr rahmatullahi alayhi al-Basri génn àddina la 194 ci li nga xam ne mooy li gën a wér am na nag ñu ne la 192 rahmatullahi alayhi an Hisham moo ko jëlee ci Hisham ibn Abdillah Sumbur ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i al-Hafiz rahimahullah gane àddina la cent la soixante-seize génn àddina la cent cinquante-quatre ci wuute boo xam ne am na nag kii génnuk àddina an Yahya gis nañ ko nag mu Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama rahmatullahi ala al-jami' gis nañ ko moom tamit sàngan Aisha gis nañ ko nag radiyallahu ta'ala anha anna nabiyyallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli rak'atayni bayna an-nidaa'i wal iqaama min salaati subhi voilà nii la ko al imaamu euh, ki nga xamante ne mooy muslimu abul husayni rahmatullahi alayhi waaw nii la ko ndee waaye wayu xafifuhu maayi ëgg ko ah kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci beneen bi ndax da leen a tegale kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu nag ci amrun an-Naqidi la jaar la ko imam Muslim jële mu ne haddathana muy Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman an-Naqidu al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Abdatu ibn Sulayman ñu ne tama Abda ibn Sulayman al-Kilabi Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala al-Kufi génn àddina la 187 ci wuute yu ci am rahmatullahi alayhi kanta Amru bin Naqid muy génn àddina la 231 rahmatullah alal jaman Hisham ibn Urwa fii mu jaar ci beneen Hisham du ad-Dastuwaa'i mais Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al Abu Abdillah ñi Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Madani gane àddina la li nga xamante ne mooy àddina la 144 rahmatullahi alal jami' an abiihi mu jël ko ci baay Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam Abu Abdillah al-Asadi al-Madani génn àddina la 94 moom jeexatelu xilaafu Seydina Omar ci la gane àddina muy l'an 23 rahmatullahi alayhi an Aisha mu jëlu ko ci tantam di rakku yaayam radiyallahu anhuma ndax yaayam mooy Asma bint Abi Bakr radiyallahu anil jami' an Aisha kon mu jëlu ci tantam Sayyidatu Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atay al-fajr idha sami'a al-adhana wa yukhaffifuhuma lii mooy beneen bi nga xam ne moom lañu imam an-Nawawi ne wa fi riwayatin li Muslim kaana yusalli rak'atay al-fajri idha sami'a an-nidaa'a al-adhaana wa yukhaffifuhumaa kon gis nañ bi léegi mu des wa fii riwaayatin lahumaa yusalli rak'atay al-fajri fa yukhaffifuhumaa hattaa aqula hal qaraa fiihimaa bi ummil kitaab bi ummil qur'aan voilà léegi nañ ñëw jël boobu kon al-imaamu boobu moom la ñaa war a jël ngir mën a gis li kon al-imaamu hmm? E, e, al-Bukhari rahimahullahu taala léegi moom e, da koo da tas tas tas tas ni muy yàgg def moom al imaam al-Bukhari rahimahullahu tabaaraka wa taala rahmatan waasi'a hmm? alors Eh, da koo tas tas tas waaw léegi yusalli rak'atayni voilà imaamu muslim rahimahullah moom mu ngi ko ndi kitaabul buntu bi ñu waxoon sànq kitaabul eh, wa mawaadi'i salaat baabu istihbaab rak'atay sunnatul fajr foofu moom daa dajale yëf noonu ah noonu la ko indee mawal imaamu muslim. Abul Husayn rahmatullahi ala al-jamii' léegi nañ njëkkee imaamu comme niñ doon def imaamul Buxaari ah al imaamu al Buxaari rahimahullah kon al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi. Eh, léegi bu kon mu ne mu ne mu ne euh, ci bunt bi nga xamante ne nii ci kitaabul yi ci kitaabul azan hmm? kitaabul azan wala euh, kitaabul azan waaye kitaabu tahajjudi bil layli euh, indi na ko foofu kitaabu tahajjudi bil layli foofu nañ jël boobu al imam abu abdillah al bukhari baabu maa yuqra'u fi rak'atay al-fajr mu ne haddathana Muhammad ibn Bashar eh, mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Bashar hmm. nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Bashar Allah kii tamit waa kutubu sëriñu xaritu ki génnoon sànq az-Zamin la Muhammad ibn al-Musanna xaritam la bokk même at bu ñu gane àddina même at bu ñu génn àddina bokkoon ay sëriñ bokk presque ñoom ay taalibe allahu akbar muy Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri al-Hafiz rahmatullahi alayhi waxoon nañ la ko sànq 167 la gane àddina génn àddina la 252 comme xaritam bi Muhammad ibn al-Musanna min gis fee qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu nekk ñu nettali mooy suñu sëriñ di Muhammad ibn Ja'far ni Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri siye woon ci Ghundar kële moo doon Bundar ah Bundar ci jóge leen Muhammad ibn Bashar Bundar Muhammad ibn Ja'far Ghundar rahmatullahi alayhi al-Basri moom eh, mu ngi génn àddina la 193 rahmatullahi alayhi an Shu'ba qaala mu ne haddathana Shu'batu mu ne ki ñu nettali mooy Shu'ba di bàyyi jiit lépp moo doon denc ndayam muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam njëkk a wax ci wàllu e, li nga xamante ne seet góor ñi nekk ci e, fële ca Iraq ci càllale xadiis yi nekk amirul mu'minin e, fil xadiis moom Seydina Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti Abu Bistam al-Basri rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Abd mu jële ci kuñ naan Muhammad ibn Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara ah ibn Sa'd ibn Zurara ah, ah mu ngi noonu mu ngi noonu ah, ah moom mi nag Muhammad ibn Abdurrahman ibn am na ñoo xam ne naan Muhammad ibn Abdurrahman ah ibn Sa'd ibn Zurara mu ne boobu maamam lañ ko askanale waaw maamu baayam waaye képp ko ne Muhammad ibn Abdurrahman ibn As'ad ibn Zurara ko ki maamu yaayam la ko askanale comme ni ko al imaam al Mizzi al Hafiz al mooy leeral lool mu ne kon haddathana kon Muhammad Shu'ba jële ci Muhammad ibn Abdurrahman an ammatihi Amra mu jële ko ci ammatihi muy bàyyite xam gis nga amra bint abdirahman ibn sa'd ibn zurara muhammad ibn abdirahman ibn sa'd ibn zurara mooy amra bint abdirahman euh, seeru papa seeru papam la abdirahman ibn sa'd ibn zurara amra bint Abdirahman ibn ibn Zurara waaw mooy Amra eh, bàjjanam la woon voilà moom wax mu wax an ammatihi waaw ndax sœuru ki nga xamante ni mooy mm, eh, eh, baayam la allahu akbar allah allah allah allah <laughs> haruriyatin ant mu ne ko ah lastu bi haruriya walakinni as'al <laughs> moom la Sayyidatu la laaj naan waa fa maa baalu nisaa an nisaa waa lan mooy ndaw du eh, suñu ay Aisha alhamdulillah jigéen ñi di fay koor te duñu fay julli <laughs> mu ne ko a haruriyatin a haruriyatun ant yaa yow yow ci harura mooy ci gaayo nga xamante ne ñooy Abdullah mazhabu xawaarij yi xawaarij nga bokk nga am nañu ne woon dëkk ba ñu naan xaruuraa ñu leen ko waa <laughs> naan leen xaruuriya <laughs> mu ko yow ci ñoo nga mu ne déedéet bokkuma ci ñoom sax waaye damay laaj rek dama damaa xamul différence boobu laa bëgg a xam te di sa leeral Allah Allah ah muy Amra bint Abdullah ibn Sa'd ibn Zurara hmm? kanta euh, As'ad As'ad xam nga As'ad ibn Zurara ndeysaan allahu akbar xam nga ñoom ay frère lañ Sa'd ak As'ad As'ad ibn Zurara daa am Sa'd ibn Zurara am As'ad ibn Zurara ndeysaan bokk na ci ki ñu njëkk génn àddina bi yoneen saa salaam ñëwee Medina waaw ndeysaan allah wala hawla wala quwwata illa billah non vraiment sonnoon bokkoon ci nuqabaa yi hmm? euh, liggéeyoon góorul islam vraiment Medina liggéey na fa jàppale Seydina Mus'ab lépp def na ko waaye mu génn mu teel génn àddina waaye loolu mooy euh, borom bi la amal euh, mbir waaw du nit ñi waaw Allahu akbar du nit ñi te wa ma kaana rabbuka nasiya Allah te sa yëgal na moom euh, nekkul aji kuy fàtte allahu akbar allahu akbar kon loolu lu amaam solo la kon ñu dellu yi dañ ci yàggale amra kon euh, muhammad ibn abdurrahman jële ko kon ci euh, bàjjanam bi amra bint abdurrahman génn àddina l'an quatre-vingt-dix-huit am ñu cent six bokk ci taabi'iyaat yi nga xam ne ñu ëppoon xam-xam waaw di ëppoon xam-xam nekkoon taalibe bu mag ci Seydina Seydi euh, kii Sayyidatu Aïsha waaw gina dëgër ci ñu jële ci Sayyidatu Aïsha moom mi radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw Sayyidatu Aïsha nag da koo yoroon quoi wala euh, az ci euh, taarixul islam mu ne moom ci hijru Aïsha la newoon waaw moo tax mu jële ci moom lu bari bari bari bari bari waaw Allahu akbar boo booy seet ku gën a dëgër ci bu jële Sayyidatu Aisha xam nga yan la moom nii Urwa miñ gis sànk ibnu Zubayr ak al waaw ibnu Muhammad te ñii ñépp Sayyidatu Aisha da leen a yar <laughs> waaw ñii ñépp moo leen yar ah déet yow Urwa waxoon yaayam moo gin moo mujjee génn àddina sayyidatu Aisha muy sayyidatu Asma ñu la waaw waaye kii wa ko ya daa taxawoon ak tànta rakku yaayam waaw bi sayyidatu Aisha di gaañu yaayam a ngi fi sayyidatu Aisha gaañu na yaayam ak kii ka gaañu yaayam bi sayyidatu Aisha euh, euh, gaañoo Euh, yaay ji di di sayyidatu Asma parce que sayyidatu Aïcha xam nga ñu ngi la doon wax ne am nañu ne cinquante-sept am ñu ne cinquante-huit mais sayyidatu Asma la soixante-treize jàpp soixante-quatorze la génn àddina mooy biñ faatee doomam ji imagine nga loolu mooy dund daal bari dafa guddoon fan presque centenaire la woon matoon na ko moom sayyidatu euh, Asma zaatu nitaaqayn radiyallahu anha <laughs> waaw kon ñii ñëpp moo leen yaru Amra Urwa bul jàpp urwatun nga jàpp ne jigéen la non góor la de ibn Zubayr <laughs> ak ki nga xamante ne mooy al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi nga xam ne doomu frère am la woon di Muhammad ibn Abi Bakr ñu juddu woon bi yeneen saa saa doon gàddaay moo tax moom comme que xamul baayam parce que baayam <laughs> moom liir la woon di baayam di génn àddina voilà te baayam tamit dañ ko moom Muhammad ibn Abu Bakr après dafa euh, biñ ko faatee fële Égypte fekk Seydina Ali radiyallahu la moom la doon moo ko defoon gouverneur waaye après bon bi mu gaañoo doomam yeeg yooyu Sayyidatu Aïcha moom al-Qasim mi Sayyidatu Aïcha moom moo ko yoroon voilà moo ko yor radiyallahu ta'ala anhu amrata an Aïcha léegi dañuy bàyyi lii par sinon eh, dinañu fi yàgg ah. an Aïcha radiyallahu ta'ala anha al-Bukhari ne xaa taxawal ma ñëw ma di la beneen càll la wa haddathana ahmad ibn yunus shaykhul islam ango mu ne te nettali nañu xadiis bii de ah ahmad ibn yunus di ahmad ibn abdillah ibn yunus ibn abdillah ibn qais at-tamimi ah, al nekkoon shaykhul islam ah, nekkoon génn àddina l'an deux cent vingt-sept am ñu ne l'an deux cent àddina l'an cent trente-trois ah, waxoon nañ la ko waxati la ko waxati la ko waxati la ko moom la imaamu Ahmad comme ne al-Fadl ibn Ziyad ne dégg naa Ahmad ibn Hanbal am benn waay bu ko laaj ne ko waa kan laay jëm bind hadis mu ne ko uxruj génnal nga dem ci Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul islam demal ci Ahmad ibn Yunus <laughs> mooy shaykhul islam rahimahullahu taala sëriñ la woon ci imaamul Bukhari yi ñi waala mu ne war imaamul Bukhari yi mu ne nettali nañ ko Ahmad ibn Yunus qaala mu ne haddathana Zuhayr mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr muy Zuhayr ibn Muawiya Abu Xaysama al-Kufi rahmatullah alayhi gane àddina la cent génn àddina la cent soixante am na ay wuute nag ci kañ la génn àddina rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Yahya mu ne ke mu ne huwa ibn Sa'id mu Yahya ibn Sa'id al-Hafiz kii Yahya bi nag kii la al-Ansari la voilà parce que niñ koy xamee rek mooy Zuhayr mënu la jële ci Yahya ak Yahya bële non du moom mooy ñoom euh, euh, du du du du mooy Yahya ibn Sa'id al-Qattan kooku sëriñ ñoom imaamu Ahmad la te Ahmad ibn Yunus classe ñoom imaamu Ahmad la voilà ñoom ñoo bokk euh, tabaqa dix voilà muy tabaqa dix yoo xam nañ imaam Ahmad mooy porte drapeau tabaqa dix Ahmad ibn Yunus ci loolu la bokk ci tabaqa boobu la bokk léegi kon ñooñu ñoom seen sëriñ kii nag du seen sëriñ kii euh, euh, Yahya bi sëriñu seen sëriñ la parce que Zuhayr ñoom seen sëriñ la Zuhayr ibn Muawiya abu xaysama laa wax alkuufiyu rahmatullah alayhi léegi moom bu nee yaxya mooy yaxya bi nga xam ne nag mooy sëriñ ñoom imaamu Maalik voilà yaxya boobu la muy yaxya ibn Sa'id ibn Qays ibn Amr ibn Sahl ibn Sa'laba ibn al-Harith ibn Zayd ibn Sa'laba ibn Ghanm ibn Malik ibn an-Najjar Abu Sa'id al-Ansari al-Najjari al-Qadi yax moom la ñuy moo siiwee ci yaxya ibn Sa'id al-Ansari ke yaxya ibn Sa'id al-Qattanu <laughs> waaw loolu euh, euh, euh, bu ko bu ko bu ko yow mii la yow mii di yaa kon loolu yax lu am am solo la kon Yaxya moom nag mu ngi génn àddina l'an quarante-trois rahmat am na nag ñu ne la 144 am ñu ne la 146 wallahu ta'ala a'lam mu ne kon qaala haddathana Yahya imam al-Bukhari ne huwa ibnu Sa'id mooy ibnu Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Abdirrahman gis nañ ko sànq an Amrata gis nañ ko sànq an Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' gis nañ ko sànq annaha qalat kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subh hatta inni la aqulu hal qara'a bi umm al-kitab noonu la ko indee fii moo tax mu ne imaamu Nawawi ne fii riwaayatin lahuma lu soog ko moom li mu ne mooy kàddu imaamu Muslim imaamul Buxaari yi kon mu ne eh, fii nii Sayyidatu Aisha dana yoneen saa saam da xamante ne ñooy nekk dama la aqulu dama doon wax naan nii qara bi ummil kitaab mais yoneen saa saam mooy jàng na Faatiha loolu dama ko doon posé tellement Eh, da ko doon woyofal eh, eh, loolu kantaal imaamu muslim hmm? rahimahullahu taala moom mu ngoon ni ci kitaab masajid fooyu même tiiri boobu rek istihbaabu rakaatay fajri sunnat du rakaatay sunnatil fajr mu ne wa haddathana mu ne nettali nañu mooy léegi lañ la waxoon fee moo am mooy muhammad ibn bashar même date yi cent soixante sept génn gane àddina cent soixante sept génn àddina deux cent cinquante deux c'est la même chose ak Muhammad bi di Abu Musa az-Zamin rahimahullah su gis nañ ko sànq muy Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar sëriñ waa kutubu sitta moom tamit rahmatullah ala al-jami' qala mu ne haddathana Abdul Wahhab mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdul Wahhab di Abdul Wahhab ibn Abd al-Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-As ath-Thaqafi Abu Muhammad al-Basri wu génn àddina li nga xam ne mooy la 184 am na nag ñu ne non 194 rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne sami'tu Yahya ibn Sa'id mu ne dégg naa Yahya ibn Sa'id moom lañ dégg gis sànq mu al-Ansari rahimahullah qaala mu ne axbarani xabaare na ma man dong Muhammad ibn Abdirrahman gis nañ ko sànq annahu sami'a Amra dégg na bàjjanam bi Amra tuhaddithu muy nettali an Aïsha radiyallahu ta'ala anha muy nettali di jële Sayyidatuna Aïsha na ngooleen kaanat taqul nekkoon na doon wax ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atay al-fajr fa yukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fihima bihim al-Qur'an voilà kon mu ngi noonu léegi imaam an-Nawawi dernier wi wa fi riwaaya ida tala al-fajr loolu mooy lan ida tala al-fajr mooy lan lim la bëgg a wax mooy dafa am réew am na riwaaya boo xam ne imaam Muslim moom la teg ci hadis bii ñu jóge léegi mu ne haddathana Ubaydillah ibn Mu'adh mu ne nettal nañu suñu sëriñ bi Ubaydillah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hasan ah, ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash al-Anazi al-Anbari at-Tamimi al-Hafiz al-Basri yu génn àddina la 237 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii abii mooy Ubaydillah ibn Mu'aaz jële ko ci baayam di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr rahimahullah Abul Muthanna at-Tamiimi al-Anbari al-Basri al-Qaadi moom nag génn àddina la 196 rahmatullahi ala al-jamii' qaala mu ne haddathanaa Shu'batu gis nañ ko sànq moom Shu'ba moom waxoon nañ la la waxuñ ko woon année 80 yi la juddoo Euh, moo tax borom xam-xam yuute ñii ne quatre-vingt-deux ñii ne quatre-vingt-trois ñii ne quatre-vingt-cinq ñii ne quatre-vingt-six ñii ne quatre-vingt-sept génn àddina la cent soixante amirul mu'minin rahmatullah alayhi gis nañ ko sànq an Muhammad ibn Abdirrahman al-Ansari gis nañ ko sànq an Sami'a mu ne dégg na Amra binti Abdirrahman dégg na Amra di bàjjaram di doomi Abdirrahman rahmatullah alayhi an Aisha muy jële Aisha radiyallahu kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa tala'a al-fajru salla rak'atayn lii la lay wax naan la wa fii riwaaya idaa tala'a al-fajru waaw mu ne sayyidatu Aysa nee na radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na bu fajar gi xaree waaw lii lépp ngir wan la ban waxtu la waaw diggante nodd bi te nodd bi doonuñ ko nodd lu dul fajar gi daa jot waaw inna bilalan yu'adhdhinu bilayl mooy xadis bañ lanu naan xadis Seyna Bilal dina ñëwaat mais bon waxul du Seyna Bilal moom xadisam la mais day nekk lay mbirum inna bilalan yu'adhdhinu bilayl yëg leen ne kat Seydina Bilal radiyallahu taala anhu wa ardaah yu'adhdhinu day nodd bilayl waaw moom day nodd guddi buy nodd guddi la waaye eh, eh, eh, fa kulu léegi nag lekk leen waaw washrabu wa kulu washrabu lekk leen te ngeen naan hatta yu'adhdina ba ni nga xamante ne nii moom lay nodde ibnu ummi maktuum waaw ki nga xam ne mooy ibnu ummi maktuum ndax moom lam yakun baynahuma nekkul woon lu dul doon kii lu lu nu tudd dañ bu fajar gi jotoon li ibnu umar wax te moo solo xadiis bi dañ ko naan euh, euh, asbaxta asbaxta mooy jógal balaa sa fajar gi xar na jógal nga nodd kon loolu mooy mbir mi waaw kon mooy nodd boobu nag deuxième bi lay wax waxul bu njëkk bi ah parce que boobu ci boppam yooyu saa sam nee ne eh, é boobu bu mu tere kenn kuy xëdd mu xëdd bu mu tere kenn kuy xëdd laa wax laa yam naan nakum adanu bilaal <laughs> waaw noddu Bilaal bi bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen euh, tere ngeen ngeen ngeen ngeen xëdd ah bu mu leen yàqal seen xëdd waaw ndax moom ci guddi gi lay xëdd moo lay lay lay nodd mooy bi muy nodd guddi gi jeex waaw ngir lan ngir euh, kuy nelaw na jóg waajal fajar gaa ngi jege waaw waaye képp koo xamante ne yaa ngi naafila gaawal waaw <laughs> nga xool mooy witare waaw mu ngo ku war a xëdd jógal gaaw jóg leen waaw <laughs> ah. suñ baax <laughs> góor googu <laughs> rahimahullah bu dee génn àddu waaw ah. mais gone moom koñ ma ñu dëkkoon fële ca Caaroy sur Mer moom moom moo doon yee yee yee xëdd moom dégg muy wër ci ci mbedd yi jóg leen waaj <laughs> waaw léegi nag bon man fàtte turam sax dama ko fàtte tellement Sëriñ Tuubaa baax lañ ko doon wax <laughs> parce que boo ko waxee Sëriñ Tuubaa baax moom day bëgg <laughs> waaw moom boo mayul moom lu mu yor dina gone yi nag ñoom dañ ko koo xamoon bu rombee rek Sëriñ Tuubaa baax mu am lu ñu waaw bu dee yorul dara nag amul moroom waaw <laughs> kon <laughs> loolu nag taa yoon gi la mu ne Bilaal eh, moom bu da- noddee eh, mooy eh, xam ne ne yéen a ngi ci lëndëm gi ba kon mooy bu nee baynal adani kaana yusalli rakatay ne xafitay xafifatay bayna nidaa wal iqaama loolu mooy kon ba léegi mu ngi wax waxtu wi nga xam ne ci li ñuy jullee li nga xam ne mooy ñaari rakkaay fajar gi moo tax mu ne kaana rasulullahi ci riwaay bi mujj bi wa fi riwaay ida tala al fajar mooy ci la ko doon julli yonent saai sallam bu fajar gi xaroon ah ci la salla rak'atayn ba pare gàttal ko aqulu banaan bu bay yàlla yëqa yaqra'u fiihima bi fatihati kitab mais yonent saai sallam jàng na ci lii léegi kon eh, taxrij baagoog gis nañ kon affaire yi walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu def léegi nag ñu ki ni mu tudde bunt yi fii lan la fi imaam leeralagul vay boo dégloo taxrij bi am na loo xam ne leer na tam benn bi bu simple la léegi lañ ko doon wax mooy waxtu wi mooy day leeral fii kon ñu ngi ci lëkkaale mag bunt bi ngir leeral bi bayaanu waqtiha moom lañ mujjee wax sànk mais nañ walla ñu commencé taxfiif gi comme que ba baabu taxfiifi rakatayil fajri la tàmbale xam nga loolu la tàmbale waaw eh? wa yuxaffifuhuma ci yeneen riwaaye hatta aqul loolu ñëwaguñ ci kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli rakatayil fajri ida sami'a al adhana wa yuxaffifuhuma yonent ma lay saa saam nekkoon na mooy eh, troisième riwaaya doon julli ñaar rakkaay fajar bu duggee nodd gi daal di leen woyofal al imaamu alxaafizu an-Nawawi rahimahullah mu ne fii ci al-Minhaj sharh Sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj dañoo tontul suñu laaj bi nga ne ci la ñu nekk eh, ci lëkkaale bi ak buntu bi ginnaaw bi ñu gisee njàngat mu njëkk di taxriij bi walillahi alhamdu wal minna